bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defee am seen rajo seen jotaay bi muy tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey moo war a nekk suñu fukkeelu daje ak ñeent fukkeel bi ak ñett ñu ngi taxawoon ci bunt bi sunu boroom subhaanahu wa taala wala boog bunt bi nga xam ne al imaam Nawawi buntal na ko di ci jàngale njàngaleem sunu boroom subhaanahu wa taala mu jàngale ci araamal njistal yonent ba alayhi salaam indi ci addis bu mag a mag bu xaw a gudd bu ñuy wan dossier yi nga xam ne boo ëllëgee sunu borom subhaanahu moom lay njëkk a teg ca taabal ja àtte ko muy dossier yëpp ci nga xam ne daf doon kër këri ci yoonu yàlla ba xëy dee kenn kat yi boroom xam-xam bu daan jàng ak jàngale ba xëy dee kenn ka di boroom alal ju doon génn alalam ba xëy dee ku ci nekk bi la sunu borom subhaanahu wa taala wax nga ne li nga yor moo la ko jox mu laaj la yow loo ko defal nga wax ko yi nga def yépp waaye mun ne la da kàcc yi nga doon def moom yaa ngi ko doon def waaye man taxuma woon kenn ki mu ne ko danga doon def ngir say mbokk ne jàmbaar nga kenn ki mu ne ko da doon def ngir bëgg say mbokk ne boroom xam-xam nga kenn ki mu ne ko da doon def ngir bëgg say mbokk ne ab tab nga yéen ñett ñépp kenn ku ci ne lii a taxoon nga doon def man nag kuy def ngir lii ameelu ma pay daal di génn ca ñoom ñu yëkkati leen sànni leen biir sawara yàlla ñu ci àll musal ñu jële ci abdullahi ibnu umar radiallahu anhuma mu ne ay mbooloo am mbooloo dañoo mas wax ni inna nadxulu ala salaatinina fa naqul lahum bi xilaafi ma natakallamu ida xarajna min indihim qaal ibnu umar kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillah Abdullah ibn Umar nee na dañu daan gaañu dañoo ñëw ne ko ñun day jamono ji dañuy dugg pale bu ñu duggee palais wax buñ génnee wax lu safaanoog lañ wax ci biir pale ba maanaam bu ñu duggee palais daal lañ fay wax buñ génnee du bokk li ñuy wax Ablaye nu mu war la nun day jamono yonent ba loolu ak naafiq lañ ko daan jàppe borom ñaari wax daal ñun ak naafiq lañ ko daan jàppe loolu la ko tontu hadis bi rawaahul Buxaari mu nga dugg ci biir kër buur génn wax lu safaanoog la nga fa wax dugg ci kër sëriñ bi wax dara génn wax lu safaanoog li nga wax dugg ci kër buur bi génn waxtaan ak moom génn def déclaration déclaration baag waxtaan wa jóyoo Abdullah ibn Umar ne ko yéen de yéen a ngi koy def waaye noonu day ku mas a def lii ci jamono yonent ba li nga def ak naafiq lañu koy tudde tabaarakallah hadis boobu albuxaari moo ko nettali ba tey ci buntu boobu nga xam ne mooy araamal njistal te mooy def te yàlla taxut mu ne dañoo jële ci jundub ibnu abdullah ibnu sufyan radiallahu anhu mu ne man sammaa samma allahu bi wa man yuraa illaha yuraa i bi muttafaqun alayhi jundub ibnu abdullah ibnu sufyaan nee na yonente ba nee na ku yëddu yàlla weer say xibaar ku yëddu yëddu mooy nit ku bëgg xam diw ak diw mi li ñuy waxtaane nga may leen nopp làqutu wala ngay déglu seen téléphone maanaam daal diw ak diw mi li ñuy wax bëgg naa ko xam yonent bi alayhi salaam nee na koo koy def yàlla weer say xibaar yow yàlla weer say xibaar lépp loo doon nëbbu yàlla feeñal ko yow mi nga xam ne yaa bëgg a dégg ay waxtaani jàmbur noonu nan la yàllay def yow mi nga xam ne yaa bëgg dégg waxtaanu jàmbur yàlla siiwal sa waxtaan loolu mooy yëddu daana nekk jikkoy jeeg bu mel ni nogay am wu jëm la jëkkër jay waxtaan ak wujjëwam mbëg koy dégg léeg-léeg mu jéeg guddi bëgg dem ca toilette ya romb romb lu néeg ba wëlbati ko waaw tabarkàlla masoon nañ ci wane benn théâtre bu am solo ca njàngale ma Eh, ndaw sa di romb romb lu néeg ba tekk jëkkër ji yëg na ko daal di tàgge bàyyi ndaw si nga xam ne mooy romb romb lu néeg ba mu daal di yooxu ñépp génn ne ko lu mu doon mënut a wax ne dama damaa taxawoon fii bi ngeen di waxtaan yëddu kon eh, ku ko def ku ne sunu borom nee na dana yonent bi nee na sunu borom dana weer say xibaar waaye mu ne ku njistal maanaam ku def te yàlla taxut yàlla seetaan la maanaam boo njëstalee ñëw ba yomal xiyaam ne ko fay ma mu ne la amee lu mel ak pay mooy ku njëstal yàlla yàlla fay la dangaa def te taxut mu bàyyi la ak la nga jëf bu yomal xiyaamee ne ne la wutal ku la fay waaye mën amee lu mel ak pay ñu jële ci beneen riwaaya bu ibnu abbasin radiallahu anhuma mu ne ci beneen riwaaye man raa da doon firi e, hadis boobu weesu léegi man sammaa sammaa allahu bihi wa man yuraa i laaha yuraa i bihi ñu jële ci abu hurayrata radiallahu anhu saxaaba ba daan ŋàbbu muus ma mu ne man taallama ilman mimma yubtaxaa bihi wajhu llah laa yataallamuhu illa li yusiba bihi garada garada min addunya lam yajid arfa aljannati yowma alxiyaama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci addis bi radiallahu te ibnu abbas wala bokk te abu hurairata radiallahu anhu nettali ko mu ne ku jàng xam-xam ci xam-xam yi nga xam ne ku ko mas di jàng yàlla daan tax xam-xam yi nga xam ne ku ko daan jàng yàllaay tax bëgg xam sharia bëgg xam sa diine bëgg xam fiqh usul ak yooyu ndax sa jaamu yàlla mën na rafet kooku moom walbati xam-xam ba ngir bëgg ca àdduna te lu loo bari jàng ngir am àdduna te looloo bari bari na njàng li ëpp ci njàng yi ñaare soo gisee léeg-léeg njàng ma dem bay jeex jeexe jeexin wu neexul borom mooy kero ba nit kay jàngi la kam li def chiffre d'affaires calcul jàng pour xam texu koo dem waaye dafa jàng pour am boo jàngee pour am nag léeg-léeg doo am xam-xam doo am am am boo jàngee nag ngir am xam-xam mën ngaa jàng am xam-xam ku am xam-xam mën caa ame am am mu mu ne ku jàng xam-xam bu sharia te li tax ngay jàng xam-xamu sharia bi mooy àdduna dong nga tax mu ne kooku du mos xetuk aljann maanaam xetuk aljann du ko xeeñ te la addis ba waxoon xetu aljann juróomi téeméeri at nga koy sori muy xeeñ ngoog buntu boobu bu amam solo la al imaam Nawawi dari ci indi nag beneen bunt bu ko jege mooy liñ defe ne njistal la te du njistal li ñu defe ne njistal la te du njistal liñ defe ne njistal la te du njistal Abu Zarin dafa nettali mu ne dañoo mas wax yonent bi alayhi salaam bi muy waxtaan ci njistal ñu ne ko araayta ar-rajula allazi ya'malu al-'amal min al-khayri wa yaxmaduhu nnaasu ali qaala tilka aajilu aajilu bushra al mu'min rawahu muslim mu ne dangay gis nit jëf-jëf ju baax bi mu noppee nit ñi di ko sant ca jëf ju baax ja mu ne la waaw loolu avance la bu yàllay avance nit ki ci payam rek bu ci dara moom bu mu bàkku rek ni day def lu baax ay mbokkam ne ko jërëjëf li nga def baax na yal na la yàlla fay yaa ngi taxawu mbokk gi yaa ngi taxawu njaboot gi baat yooyu baax na wàññi loolu wàññiwul dara loolu wàññiwul dara yonent bi moo ko wax ci ko gaa yi waxee ne dañuy gis koo xam ne day jëf-jëf ju baax ay mbokkam di ko ca di ko ca tagg walla mbokk di ko ca gërëm di ko ca sant mu ne tilka aajilu bushra bushral mu'min ne kon loolu du njëstal ndax taxutoon nit kay def moom da doon def ngir yàlla nit ñu gis loola gërëm ko ca mu ne loolu ah, wàññiwul dara maa fi muskila insha allah ngoog mu ñëw ci beneen buntu ginnaaw bi mu jeexalee ci buntub njëstal muy an nazaru ila al mar'ati xool jàmbur bu jigéen xool jàmbur bu jigéen wala amrat alxasan wala xool góor gu xaw a jigéene bunt boobu la imaam yi indi tey li xayri xaaja sharciya bunt boobu mi ngi ko ubbee laay ja ca suratu nuur cere ba wax ja xewee ca pénc ma te nu jëmee ko ci sunu yaay ju tedd ja Aïcha radiyallahu anha wax ja jàpp kaw jàpp suuf sunu boroom wax ca wax ja ba noppi di indi nag ay garde-fou fekke nu lañ koy waxe professeur ji bi yoo xam ne yoo tax yi nit ñi wax amut waaye du am muy moytuloo boro waa pénc ma li mën a jur wax ja waaw yépp mu lim ko yu bare bare bare bare bokk na ci yooya qul lil mu'minina yaxuddu min absaarihim waxal jullit yi waxal ñi gëm yàlla ñu sajj seen xef ñu wàññi xool bi yaxuddu min absaarihim ñu wàññi xool bi kon yàllaa ngi tere foofu xool bi maanaam ñu wàññi ko su ko defee ci penc mi nee na wa yaxfazu furujahum daañ mën a takk seen tubéy yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu soo ko dee jàngit da gis ne sunu borom subhanahu wa taala ci penc mi góor dafee nekk ak jigéen ñuy xool jigéen mu ne góor gi xool wàññil ni ngay xoole am na ñoo xam ne ñoom dañu naan jigéen fexeel ba bu la kenn gis yàlla moom fii def ne góor wàññil ni ngay xoole am na ñoo xam ne dañ koy jéggi daal ni jigéen fexeel ba bu la kenn gis ñaari wax yi nag bokkut yàlla moom def ne góor wàññil ni ngay xoole am na fu mu ne jigéen wàññil ni ngay xoole ngoog euh, daal di waxaat ci alquran inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula ëllëg dañuy auditer nopp yi lim xool ak wala boog lim dégg ak nim ko déggeeg yim warta dégg wal basara daal di audité gis bi yim gis ak yim warta gis ak nim ko gise wal fuaad ak table de mixage bi muy xol bi kullu ulaika kaana anhu mas'ula ku ci nekk responsable la danañu la taxawal laaj la bu ëllëgee ca kanam sa borom subhanahu wa moo tax gis bi nañ ko contrôler nopp bi noonu kii kiy contrôler mooy alfuaadu xol bi ñoom ñett ñëpp dañoo bokk benn liggéey ñoom ñett ñëpp moo tax ci wàll gis bi kon nu bàyyi ci xel sunu borom waxaat ne yaalamu xaainata al ayun wa ma tux fi sudur yaalamu xaainata al ayun wa ma tux fi sudur mu ne bu bët woree ba xool luñ ko xoolloowut sunu borom ne yëg na ko bu dënn xalaatee ba xalaat luñ ko xalaat loowut sunu borom ne yëg na ko nga ne ah moo xaat feneen taqale ko ci ne inna rabbaka la bil mirsad maa ngi leen di xaar maa ngi leen di xaaral loolu la ubbee bunt bi ci wàllu taxrimu nazar ilal maratil xool jàmbur bu jigéen ñu jële ci abu hurairata radiyallahu anhu mu ne yonent ba alayhi salatu wasalam nee na kutiba ala ibni nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala mu ne doomu aadama rëdd ci moom wàllam ci njaaloo loolu la mahalata munta ñàkk am manam yii muy bëgg a wax ni mu ne ha mu ne al aynaani zinahuma nazar mu ne ñaari bët seen wàll ca njaaloo ga mooy xool kon ginnaaw xool bi nasibun mina zina wàññi ga moo gën fuuf wàññi ga mooy tax mucc loolu benn la mu ne wal udunaani zinaahuma al istimaa mu ne ñaari nopp ñaa ñaari nopp seen wàll njaaloo ga mooy déglu déglu kàddu yi ay parole yoo xam ne parole yu yu yu xol di bëgg la parole yu xel di bëgg la parole yuy dem ba aw yaram di ko tàmbalee yëpp yaramu ñaar ñuy waxante yonent bi nee na alayhi salaam ñu ñaari nopp seen walla ci njaaloo ga mooy al ijtimaa waaw mooy déglu parole yooyu téléphone xewee tabarakallahu euh, mbire nga ca wal lisaanu zinaahu al kalaam mu ne làmmiñ wàllam njaaloo ga mooy wax ngoog mooy kàddu yooyu kàddu yoo xam ne bu jibee e, tabarkàlla ni mu ko junje léegi diggante ñaar ñi jibe kenn ku ci nekk dem bay yëg dara mu ne loolu mooy wàllam ca njaaloo ga wal yadu zinaha albash mu ne loxo wallam ci njaaloo ga mooy ngëb ngëb maanaam tiye yarama ko jigéen ki wala ku jigéen ki téye yarama ko góor ki noonu ko nit ñi defee joxante loxo gi ci mbedd mi wala ci xew yi waaw nga xam ne da ngay ku góor jox loxo ku jigéen ku dul jabaram du yaayam du tàntaam du sëram du maamam du bàjjanam nga xam ne ku ko ko mayoon ci sharia war na koo mën a denc nga séen ca écran ba ca télévision ba mu jox ko loxo mu jox ko loxo yonent bi nee joxante loxo googe benn cër la ci ci njaalo wal yadu zinaha al badj ngoog moo tax joxante loxo googu dees di ko moytu baax a baax a baax zinaha al quta mu ne tànk wàllam ca njaaloo ga mooy seeti maanaam dox dem dox dem parce kon paasante googu nekk ci cër yi euh, tabarkal la fañ jëm paasante googu ku ne bu puus sa moroom fañ jëm mu ne wal qalbu yahwa wa yatamanna mu ne xol bi nag mooy nopp mooy mébét naan ay nangam amoon mu ne waaye yooyu yëpp nag wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukazzibu mu ne li ci biir tubéy nag mooy exécuter walla mooy weddi mooy dëggal wala mooy weddi bu ñëwee weddi mooy dara bañ a am bu ñëwee dëggal mooy euh, action am addis ngi nii ba am solo moom it ci bunt bi nga xam ne moom la alimaam Nawawi def buntu ñaari téeméer juróom-ñeent fukk jëmee ko ci araamal xool jàmbur bu jigéen jàmbur bu jigéen nag jàmbur mooy koo xam ne kii du sa koj xaram maanaam du ko denc ñu jële ci abu said al xudri radiallahu anhu maa ngi ci riyaadu saalihin tey nekk suñu fukkel daje ak ñeent mu ne iyaakum wal juluusa fi turuqaat qaalu ya rasulullah maa lanaa min majalisiha budd nataxaddasu fiha fa qaala fa ida abaytum illa al majlis fa atu tariqa xaq qaalu wa maa xaqu tariq ya rasulullah qaala xaddul basar wa kafful ada wa raddu salaam wal amru bil maaruf wa nahyi anil munkar muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne gaaya tas leen garan place yi tas leen garan <laughs> place yi bàyyi leen toog ci mbedd ah yonent baa ngay tereeti bàyyi toog ci mbedd seen bàyyi buntu kër yi bàyyi leen ko bàyyi leen génnee sées ca buntu kër gi toog bàyyi leen retraité toog ca garam place yi teg seeni taabal na ku ne toog këram waaw def leen ni ni ni ni ni yi <laughs> ku ne na toog këram bàyyi leen toog ci mbedd allahu akbar iyaakum wal julus fi turuqaat bàyyi leen toog ci mbedd loolu la wax mbokk yi yonent baa ngi tere nee na bàyyi leen toog ci mbedd na ñépp dugg seeni kër tey tëj seen bunt yi xaalu ya rasulallah maa la naa mel ne jalis naa buddun munuñ cee ñàkk toog de mbedd day wax dëgg yàlla munuñ cee ñàkk toog ah ñun léeg-léeg ñu toog ci mbedd mi fa la ñuy mën a waxtaane jël air féexlu ñun tamit ah su fekkee bañ ngeen ndeysaan dégg ko wax su fekkee bañ ngeen su fekkee bañ ngeen ba mun leen faa ñàkkatoog a dee leen jox yoon ak xam sinon toog ga baaxut bàkkaar lay doon su ngeen munta ñàkk ci mbedd mi da ngeen jox mbedd mi ak xam ñu ne ko waaw luy àqu mbedd mu ne ak a bari àqu mbedd ak a bari ku ko munta sàmmonteel del toog sa biir kër ah sunu sunu yonent bi mbokk yi na déglu bu baax a baax a baax àqu mbedd ak mbedd yi ni muy feese même ci koor gi nii yaa ngi romb mbedd yi nit ñépp a ngi ci mbedd mi yendoo woor yendoo na ci mbedd mi kon déglul àq mbedd un basar xaddul basar mooy li lay romb ci mbedd mi bul ci teg sa bët jigéen ji lay romb bu yoon nekk ci nim solo bu yoon nekk ci toilette am yoon nekk ci mooy kan bu yoon nekk ci li muy dox bu yoon nekk ci fu jëm soo yoon nekku ci xaddul basar góor gi fi romb noonu waaye la romb fi oto ba mu war lu ci sa yoon taxi ba mu jël lu ci sa yoon galaay moom àndal lu ci sa yoon lii de nogay war na koo dégg hadis bii moom nogay war na koo dégg xaddul basar ku munta ñàkk a toog ci mbedd mi boo toogee ci mbedd mi sajjal sa say xef waaw bul dox bul bul def ay faar mukk defal kon ba lay romb ci mbedd mi mën na la romb te doo xam ni diwa fi jaar allahu akbar mu ne benn ci àqi mbedd bu ñaareel bi kaful aza mooy téye saw làmmiñ loraange yi ndax nit day jaar ci mbedd ma ñu naa diw day jàll ne ñu teg ay baat keneen jàll ku jaar ñu ne diw dee jaar ne ñu tegi baat waaw keneen jaar moom kañ la am oto <laughs> da ko leb di keneen jaar waaw moom xaftaanam bii nag ñu ne <laughs> xamal keneen jaar Ah, alaaji diw déegi ni ñu ne <laughs> mooy yéen keneen jaar kenn ku jaar ku ne garam place ba ñu toog ci mbedd mi sànni la kàddu yonent bi neen na ku munta ñàkk a toog ci mbedd ki war a toog ci mbedd mooy ki mën a sajjiw xefam téew làmmiñam sajju xefam téew làmmiñam waaye nit ñi mbedd mi ku jaar maanaam dangay liggéey bi ngay wàcc si mel ni waa mbedd mi yow la ñuy gàttandu ñëpp toog seen buntu kër mel ni yow la ñuy gàttandu boo ne cëpp ñu xool la nga ŋàbb xool saak ba ngay yor xool maangu ja nga yor commentaire di commentaire yi tàmbali tabarkalla ñoog ñoom ba baa ngi dugg ci biir néeg ñi ca la ñuy nekk ba reer boo ko defee loolu ñuy wax ci mbedd ma nag ke dem këram yóbbu kee dem këram yóbbu kee dem këram yóbbu ba penc mi xëy tas allahu akbar ay bu nu jàngoon yii yonent bi jàngale te defee ko nii ñun ñëpp nu ne suñu kër yi ne cell ah, àq mbedd jeex na mu ne déedéet mu ne raddu salaam delloo dellu nuyoo ku toog ci mbedd mi ku nuyu na nga ko fay ku nuyu na nga ko fay assalaamu aleykum nga ne ko wa aleykum salaam wa waaye da ngay gis ku toog ci mbedd mi ni assalaamu aleykum ñu ne la wala assalaamu aleykum yëguñu la waaw mu ne ku toog ci mbedd mi nay digle lu baax tey tere lu bon boo gisee ci mbedd mi lu baaxut nga digle lu baaxut nga tere ko boo gisee ñuy def ngay digle lu baax mbedd mi yii la yonent bi wax ne ku ci ku ko mënut bul ca toog ku ca toog nang ko fexee man jër geen jëf waxtaan wi jeexut ci kanam tudd nañ ko wéel ak yéen ci suñ jataay bii di yasalunaka tabarakallahu di ñaan sunu borom mu nangul leen te nangul nu sàmm leen te boole nu sàmm yal na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara ñeen am doon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu